yàlla loolu ko xool te am na yàlla jaam yu defal loolu ñun yàlla incha allah boole te ngërëm loolu boo amee yàlla bu ñu meer topp ci ba yomal xiyaam yàlla nañu yàlla nangu suñu koor yi ñu nekk nii ak suñu koor yi ñu waaye nekk ak koor yi ñu def ba noppi sax yàlla yàlla nangu yëpp jaam yàlla bu ñu def yàlla nañu yàlla nangu te tabarakallah di nuyu bu baax Seyd Mouhamadou Bachir Thiam mu ñu fekk ci ak ay wéjuram ak ay mbokkam yëpp tabarakallahu ah comme ñu ci waxoon daaw rek moom la ñuy waxaat ñoom ñii ca kër Mawla ji la nekkoon te lan dëkkoon dëkk bu rafet tabarakallahu ci yiw ak mbaax ak diine ba yàlla indi leen fii boobu fa tabarakallahu yàlla di def ci yéen maanaam ba Safinatu juddu section ngeen fa am sëñ Basiru ñëw bokk ci. tabarakallahu mu ànd ak mbokk yi ci ngeen di def liggéey bu am solo yal na yàlla leen nangul ñu yëpp bi jaay sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam tabarakallahu nuyu nañ dëkk bi yëpp ziar ñëpp baalu ak ñëpp di kontaan bu baax ci xew-xew bii nga xam te ne moom lañ mujjee jógee ci kër Soxna Awa Ndiaye barakallahu am na yu rafet yu ci am benn bi mooy euh, ku ci nekk ci yéen war naa cultiver jàmm ak dëkkandoom parce que nit ñi kenn moomu leen te doo gisee jotaay ba di nga xam ni aw man fekk ci woon am na relation bu rafet ak ay dëkkandoo te ñëpp war ngeen a jàng loolu ba ku ci xewle même bu dee ab réunion la sax say dëkkandoo yëpp ñëw parce que loolu mooy liñu bon bon voisinage loolu bàyyi leen ko xel bu baax ñaareelu mbir mi ñu ci seetlu mooy simplicité ba jotaay bu simple la su la nee sax nee ndox amu ko te loolu tamit ci siriñu yëf yi la parce que mbir mi du euh, déedéet am na yoo xamante ni c'est pour euh, les les les esprits bas waaw borom ruuyu gàtt yi ruuyu tuuti yi ruuyu ndaw yi ñoom la ay xéewal ki lekk ak i naan di yóbbu góor yàlla pire leer a ko yóbbu leer lu baax lu yiw yàlla bu saf saf moo ko moo ko war a mais du ay lekk ci naan yooyu yëpp ay pièces la nit naturellement dafa bëgg lekk nit naturellement dafa bëgg lu neex dafa bëgg lu féex dafa bëggum po nit naturellement dafa bëgg jaxasoo góor jigéen nit naturellement dafa bëgg riir nit naturellement dafa bëgg lu xumb yaa ngi dégg lu mu ko ñu bëri nag lañuy xam loolu ci loolu la ñuy jaaree ñu bëri ba jàpp leen yéen nag bu leen loolu jàpp góor yàlla biir yàllaa koy jàpp dégg nga li ma bëgg a wax. Hmm. góor yàlla biir yàlla rek moo ko war a jàpp yàlla rek moo ko mën a jàpp te du góorgóorloo yàlla rek koy jàpp te yàlla fu mu jàpp texe nga waaye soo doyee dee di ñàkk bopp di ñàkk xorom di ñàkk xam sa bopp ba leneen lu dul yàlla jàpp la bés dina jot di nga rëccu sa du boobaa kenn du la mën a dimbali yàlla ci àll bi kon yàlla na yàlla barkeel jotaay boobee. yàlla na yàlla barkeel jotaay yi ci des yëpp te keroog wax naa leen ne leen insha allah bis bu ñu demee rek mu gën a neex gën a rafet gën a baax te tey jii wanewaat na ko ndax lu ñu amoon rek keroog amaat nañ tey jii duugaloon bi allah bii ñëw moo daax jë bis bu njëkk ba kër sëñ Latir ñoo ngi waxtaane woon Al Hadj Mouhamed Ndieguène radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ni ci benn jikko boo xamante ni denrée rare la ci nit ñi waaye tamit denrée rare la ci ñi ñuy wooyee sëriñ waaw aleykum salaam denrée rare la ci ñi ñuy wooyee nit ñi waaye am na beneen catégorie nit boo xamante ni ñoom ay nit lañu waaye ay nit dañ leen di topp ñu leen di wax sëriñ loolu denrée rare la ci ñoom lu rare la ci ñoom ñu koy wax modestie keroog kër Papa Lamine Mbaye ñoo ngi waxtaanee woon modestie wu El Hadj Mouhamed Gueye yi ko yàlla joxoon ak daraja yi ko yàlla joxoon ak wilaaya yi ko yàlla joxoon soo ñëwee fekk ko mu toog su la ko yàlla wonee ci guddi soo ñëwee fekk ko mu toog loolu amul chance da nga naan du kii laa gisoon suñu soo dajee ku ku ku yàlla xamal dara. soo dajee ko yàlla xamal dara ba mu wax la ci moom ay maqaamam ak darajaam soo ñëwee ba jàkkaarloo ak moom da nga ndax kii lañ ma doon wax démb ay waxam ndax wàccam ndax yaroom ndax dalam ndax restem ndax nëbbatoom waaw lépp li nga xamante ni nit am na ko wala mu xam ko wala mu yëg ko ba fëgg dënnam wax wala mu coow wala mu woote wala mu perturber réew mi yàlla jël na junneem def ko ci laaj Mouhamed Ndieguène mu toog ci filiaanam boobu di ñàkk dépense sol ay yéreem yu woyof kon ku bokk ci moom di def nii bokkoo ci moom ku bokk war a dal soo doon naaw bay dem aras tamit du tee nga fëgg yaru nekku taay bërki démb jërëjëf bërki démb bi ñu demee kër soxna Awa Ndiaye ñu waxtaane am xam-xam bu doy am xam-xam bu doy ba noppi di ko jëfe am xam-xam bu doy ba noppi di ko jëfe jëf bu sell loolu la ñu waxtaanee woon keroog tamit lu raar lu raar la ci jamono bari nañu jàng jàng jàng jàng jàng jàng jàng jàng ba jeexal téere yëpp yooyu téere yi mokkal ko waaye jëfewuñu ci dara la bari nañu jëfe tamit jàng ba jàng bi jàng jeexal téere yëpp di ko jëfe ñoo nga ca jàkkee di julli di wérd di jàng di jàng saytu di jàng ñaan di dugg ci lu nekk ci lu baax di dugg xalwa di góorgóorlu ci lu nekk ci lu baax waaye sellaluñu te hmm. donc loolu la ñu am na ñuy jëfe mais sellaluñu te ñoom kat li gën a bon ci àdduna yàlla nee na wahum yahsibuna annahum yuhsinuna sun'a yàlla nee na ñoom ñoo ngi jàpp ni fi mu ne nii su yàlla doon wàcc wala yonent di wàcc wala Cheikh Diagne di wàcc wala beneen nit yàlla di wàcc ci ñoom lay wàcc jàpp na ni ñoo nekk ci dëgg te fekk ni yoo tarsu bu yàgg darsu nañu xam nga bis euh, sëñ Mbaye Fall mii dégg naa mu définir li ñuy wax darsu mooy alaku wala torox noo ko définir woon dafa wax ne mooy koo xamante ni rek yow mu doo am mu doo toll sa xol a ngi foo mooy koo xamante ni foo toll sa xol a ngi baax pour yow yaa war a defar adduna bi yaa moom adduna bi yaa moom nit ñi kenn xamul yaa xam kenn mënul yaa mën kenn amul yaa am loolu mooy torox même bu dee ci jàkk ji nga dëkk torox nga huwa alladhi anzala lan as-sakinata la yàlla wax huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim suratul Fath yàlla nee moom mooy wàcce ak dal ci xolub jullit yi way gëm yi pour lan li yazdaadoo ngir ñii dolli imaanan encore beneen ngëm bu bees tax maa imaanihim ànd ak seen ngëm la ñu judduwaale woon parce que juddu rek yaa juddu ci ngëm waaye sakinatu boobu yàlla di wàcc yow mooy dal la paix du cœur sa xol waaw nga yéene ñëpp lu baax gis koo gis ci àdduna da jàpp ni ya moo la gën moo la raw moo la ëpp maqaama moo la gën a sell moo la gën a ragal yàlla sans yëg-yëg boobu ngay am na yàlla nee na moo lay dolli ragal yàlla subhaanallah moo lay dolli ngëm yàlla moo lay dolli sopp yàlla ba bis bu nekk dangay tourner rek heure boo rek gis sa doyee bokk gis say bàkkaar gis fa nga gis la nga defoon démb ak tey jii fi nga nekk nga daal di tuubal yàlla ci saa si reconnaître sa doye di daal di am yéene nag ngir góorgóorlu bis bu nekk di ngay góorgóorlu góorgóorlu boobu nag moo lay doon li ngëm yàlla contrairement à kii nga xamante ne moo ngi toog fi ne ñëpp ay yéefar lañ moom rek moo wala ñëpp ay tijaan lañ moom ñëpp duñ tijaan moom rek mooy tijaan wala ñëpp nangam lañ moom dong moom dong waaw mooy nangam ñëpp duñ nangam waaw kooku musiba la yàlla ci yàlla musal keroog ñu ni mu jëfee xam-xamam te boolem ci wax ma wax leen ne leen alaaji Mamadou julli juróom yëpp jàkk la ko doon defee te su jullee su ba noppi ñuy def ngeen yaakaar day soog wasifa su bi ba noppi jóg dem jublu ci nit ñi tudd doom yi tudd doom yi yi nit ñi ñëw di dimbali fu mu dimbali leen te boobu moo ngi ko booleeg jàngale alquran xamante ni day jonkam di jàngale nombre du bari ci ay taalibe di jàng alquran ñii di jàng di jàng li ñii di jàng li ñii mu leen di tarbiya ci yoonu yàlla dégg nga ci jàkka ji dellu ca kër ga xéewlu su tàkkusaan jotee mu julli fi ci jàkka ji su jullisee fa lay toog jaami yàlla yi fekk ko foofu di ko laaj di waxtaan ak moom mu waxtaan ak ñoom ba timis jot mu dem julli ci biir jàkka ji wasifa timis su wasifa ba noppi du ñibbi day toog julli gée su jullee gée ba noppi soog dellu ci kër ga te su delloo kër ga minuit tëdd na une heure trente dëkk na su jógee lan mooy programme am ñun ñëpp xam ngeen ko mooy li muy njëkk def mooy jël kurusam di ñaanal ay taalibeem yi jokk woon ci moom par ñetti ixlaas diw naa ko may wér ñetti ixlaas yàlla na ko yàlla yërëm diw ci man la jokk yàlla na ko yàlla yërëm su defee loolu ba wër course gi ay yoon daal di def benn lim bu mag ne ko ne lii maa ngi koy yéene xeetu yonent bi yëpp ci lay soog a jug nag jublu ci boppam xam ngeen ni ci lii mooy mooy mooy maqaama yow nga yeewu laataa ngay jéggulul yàlla sa bopp nga jéggulul yàlla say taalibe jéggulul yàlla xeetu yonent bi sallallahu alayhi loolu sëriñ ñu koy def bariwul suñu genre gi dañuy tëdd di nelaw rek ba ko yàq ne leen taalibe yi dañoo ko war yëpp suñu liggéey may la suñu barke baay la ñun loolu la ñuy wax. non sëriñ responsabilité la a daan na ko gars bu leen tëdd mukk di nelaw di lekk ak di taalibe yi ñuy toog ci kaw ngeen toog ci kaw ñuy toog suuf lu ñu am jox leen ko di leen xool di leen bëgg di leen sopp te doo leen leen jégalul yàlla doo leen leen ñaanal yàlla doo leen leen fàttaliku bu leen def de ku nga. lekkoo addiya direct ngay lekk def ci biir kóolóore doo ko baax keroog loolu lan la ñu waxtaanal ci ni mu doon pratiquer diineem te boo leen ci woon wax di bëri boo leen ci woon xuloo boo leen ci woon dingat kenn ñëpp la yaataloon ñëpp la nanguloon xam nga lan mooy pas bi sëñ bi da nangul nangul nangul nangul nangul ku ci nekk mu dem te yoonam mais moom moo ko choisir moo ko dem du yomal xiyaamee yàlla fay ko yow it yaa ngi ci du yomal xiyaamee yàlla fay la ni salaamaaleykum te bu dee loolu mooy mooy loolu moo gën a maandu mais li gën a mooy ngay ñaan yàlla nangul ñëpp comme ni ko Serigne Mounir doole Serigne Mounir nee na li muy ñaan yàlla moom su jugee du bala moo ñaan yàlla dara li mu koy njëkkoon mooy yàlla yomal xiyaam jaam yi yaakaar yéen seen moromi jaam yi seen yaakaar yooyu yàlla bu mu tax. moom nga ne loolu lay njëkk a ñaan yàlla parce que gis na ni taalibe yi sonnee di jooy di joxe addiye joxe seen i doom soo tuddee sëñ bi ñuy xeex di xuloo waaye léegi nga dem yow xeex ñu ne kooku dem na safara koo jëm yow te moom nga yaakaar la sëñ mu niir neen yàlla bu yàlla def loolu xam nga waaja lu mu waxoon Seydi Ibrahima Rayaahi ak xam nga lu mu waxoon rabbi yàlla la ko seedeloo de rabbi inni saddaqtu kulla waliyin ra'iyan qadrahum bi ayni ihtirami gayra anna bna salimin huwa cheikhi wa malazi wa umdati wa imami xoolal li mu wax Cheikh na Ahmed Tijani ndeysaan ndeysaan yàlla te yàlla lay waxal de xam nga ni kii yàlla ubbi na ko yëti jàkkaarloo naa lépp xam na ni son borom mu ngi koy déglu moo ngi toll ci maqaama bi ñuy wax ma maqaama muxaataba wala munaaja nga xamante ni da ngay wax ak son borom mu lay dégg waaw son borom dina tontu nga koy dégg loolu nag du nopp yi moo koy dégg. du làmmiñ bii moo koy wax gën naa gaaw loolu gën naa sori loolu gën naa diis loolu déedéet ndeysaan góor yàlla yi dañu tollu ko soo leen digg ñu naan yàlla nee na ma yàlla xamal na ma loo foofu waaye xamal boobu bokkut ak xamal bi ma lay xamal déedéet loolu leneen la fekk loolu du lu ñuy nettali kenn mënu ko nettali ku ko nettali fenn parce que kenn c'est l'ineffable yéen njàng fi am na lu ñuy wax ci philosophie lu ñuy wax ineffable mooy loo xamante ni xel xam na ko waaye làmmiñ mënu koo expliquer xam nga am nga bànneex yoo yoo mos yoo xamante ni mënoo koo expliquer kenn am na ay ñam yoo lekk yoo xamante ni la sax mënoo ko expliquer ni ba xam ko lu dul ne daf koo ñam moo tax may wax ne soo ñamee la ñu ñam wax la ñuy wax ñoom hmm? a zuqta ma zaqu qulta ma qalu soo ñamee la ñu ñam wax la wax waaw soo bëggee wax waxi mandikat demal mandi léegi nga def dafi dafi mandikat soo bëggee wax waxi waliyu demal nekk waliyu da ngay wax waxi waliyu waaw moom dégg li mu wax rabbi yow sama borom mu ngi jàkkaarloog yàlla rek yow sama borom inni naka man mii di wax engagé kenn man la li may wax man la engagé saddaqtu maa ngi dëggal nangu naa nangu dafa am solo saddaqtu kullu waliyin bépp ku ñu wax ni nit yàlla la ñuy wax ni wëli yu la ñu ñu ko koy jiiñ wala ñu ko koy takkal mu baax ak mu bon ak mu kii ak mu kii mu am taali bi mu ñàkk taali bi ñëpp xoola yàlla mu ne waaw mu ne nangu naa ñu ne ko waaw mu ne ra'ayan qadrahum maa ngi sàmm seen daraja seen maqaama bi nga xamante ni yàlla rek xam nuñ toll de ay ihtirami ci bëtub orma respect bëtub respect waaye mu ne yàlla ghayra an nabna salimin ah loolu wér na loolu dëgg la ci man waaye am na na salim ana ana waa jooju naka waa jooju ñuy wax Cheikh Ahmed Tijani ah mu ne huwa huwa shaykhi waaw sëriñ saa ngi ci waaye kooku laa tànn muy sama sëriñ <coughs> wa umdati wéeruwaay yaa ngi ci waaye kooku mooy sama wéeruwaay wa malaati kooku tamit mooy sama wéeruwaay du ma jaaxle si moom rek laay jublu wa imaam yi may julli sama ginnaaw du ma ne su imaam bi ne allahu akbar ma ne allahu akbar imaam bi yaakaar ni moo may jiite juum na ki may jiite mooy Seydi Ahmed Tidiane xoolal loolu mooy philosophie tariqa bi xoolal de est-ce que dégg ngeen ñaari wax yi mu wax hmm. naa ñëpp waaye waa laa tànn am joueur yëpp mën nañu football waaye man diw mooy sama joueur benn diw ma nag mënu mënu football ñëpp mu ngi mel ni tey jii nga taxoon ne Messi xamul dara mais loolu doo ko waxee dañuy xam ne tu es malade dan la war a yóbbu fépp nga ne la tu es bu dee tànk ñetti tànk la yor même bu dul jullit mais football lay def muy def football la te am na bopp ak tànk ak nit comme ñëpp ñu ngi gisee loolu bi nga xamante ni moom la seen maam El Hadj Mouhamed Ndieguène radiyallahu ta'ala anhu dundu ba am cent sept ans yàlla gërëm ko yàlla yàlla fayal ni te tabarakallahu xam naa dañuy tafsir rek benn yoon mu jeex tàkk nag far waaw parce que maa ngi waroon a waxtaane El Hadj Mouhamed Ndieguène ak alquranul karim ah moom laa waroon a waxtaane tey El Hadj Mouhamed ak alquranul karim parce que sama borom cër bi ñu ko ci defaloon yéeme na de parce que moom cër xanaa ci la defaroo ñu bëri xamuñu loolu. alxuraan ci la defaroo maa lañ mag borom moo ne ko doo demee sii di mokkal alxuraan ma sa aajo faju àdduna ak àllaaxira bi muy dem daara ja tax daf koo boole maam fii ne ko su taree alxuraan sa aajo faju na. maama laaj ba demee amul benn yitte jàngal ko rek waaw tuuti rek. ñoom fii du tere alxuraanu karim bi mu ñëwee teg ko ci kanu kanamu Alaaji Axmad Baro daal dem toog fee maam si di taxaw bismillahir rahmanir rahim alif lam mim zalikal kitab la rayba fihi di tari dagul benn yoon noyyiwul benn yoon di dem rek di tari rek di tari di tari di tari di tari di tari ba ci yàgg rek ñu toog dégg mu naan qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad bismillahir rahmanir rahim qul a'udhu birabbil falaq min sharri ma khalaq min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri an-nafathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad bismillahir rahmanir rahim qul a'udhu birabbin nas malikin nas ilahin nas min sharri al-wasawasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati wan nas sadaqa allahu al-azim maam Alaaji Ahmad Boro na ko mot saxir ngir loo doon sàkku ci àdduna ak ci àllaxira yàlla defal na la ko te boobu jëlagul wér xale bu ndaw la ne ko yàlla defal na leen lépp loo ko loo doon sàkku ci àdduna yàlla defal na la ko. parce que am na ñoo xamante ni seen may waaye bu ko tënk ci ay jullee ci woor ak i naafila ci dem jàkkaar ci wér dëkk yi nga jàngi dox déedéet déedéet déedéet bu ko tënk foofu loolu pratique bi la rek may yàlla bokku sax jaamu yàlla. jaamu yàlla force la mayu yàlla yàlla du yëg inna allaha yarzuqu bi ghayri hisaab yàlla suy joxe du xool fi nga bokk du xool sa askan du xool ni nga toll du xool sa couleur ko déedéet da ngay dund sa may dikk déggoo waaji ba mu ñëwee ba ci kanamu Cheikh na Ahmad Tidiane di ko ziyaara si laar bi nu sarex lu mu ko wax ayudaamu abdun fi himaakum qad nazal yaa saadatan lahum siyaadatu fil azal président ñu ñoo xam gaa yi waaw ne ko ne ko ayu baamu ayu baamu ndax dina dina dina ndax dina tarsu dina dina dinañ ko ñàkk a teral abdun jaam boo xamante ni nazala wàcc na fii ximaakum ci sa wàccuwaay yow Cheikh Ahmed Tidiane mu ne ah yow mi may waxal xam naa ni xam nga li may wax mu ne ko waaw mel ni Cheikh dana ko mu ne ko sa moromu wëliw yi fi mu ne nii am nañ problème yaakaar nan ni ñoom ci adduna nga leen rawee ci say xalwaat ci say jalwa ak say jaamu yàlla te xamuñu ne dégg leen di raw boobu yàlla bindagul aadama bindagul aadama mu ne ko yow Cheikh bi ngay raw gay yi boobu aadama amul mu leen raw day soog a ñëw moo tax rawante bi du fii déedéet ci adduna nii waaye adduna film la film la dañ koy jouer ba noppi Hollywood wala Maroc wala war sa sac comme la ñuy joué film yi mais nag cinéma lañ koy teg adduna mooy cinéma film yi joué nañ ko ba noppi ba noppi yobu nangu noppalu waaw nangu noppalu wallahi la yàlla ñu yàlla dimbali ñu nangu nangu dafa am cër de nangu am na cër nee na nangu jël na cëru bañ laay di loolu la wala fi wax waaye nangu am na solo waay day tàng moo tax dimb la alaaj Muhammad radiyallahu anhu noonu la ko yàlla dimbalee moo tax comme dañoo tey jii maa gis rek yëf yaa ngi jàll ci Seyd Ahmed Tijaani rek sama maa ngi programme woon waxtaane ci alxuraan Seyd Ahmed rek waaw rek di di kii foofu laay jëm ah ñun ay ndogalan de sëñ bi ku ñuy diri doo doo taamu fan la so sa ndong di jaar ku ñuy diri ah déet déet déet defal li nga wax rek na xam naa li ma defal li nga wax la rek suñ la xiir daal jublu so jublu ko jàmm ne ñooy jàmm ci yàlla yóbbu allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima sabaqana bil haqq bil haqq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim Alaaji Mamadou radiyallahu anhu soo ko bëggee xool ci tariqatu tijaaniya di nga wax ni yaa ngi tudd jaam boo xamante ni dafa judduwaale ak tijaaniyaam hmm? al ko wax alaj Modou même bu dul dara sax tijaan lay doon tey sax yal nañ ko joxlante ba aljanna yal nañ ko joxlante ba aljanna jërëjëf waaw ndeysaan di rek waaw noonu la ah noonu la jërëjëf ay jërëjëf kon ko alaj Modou radiyallahu bala ngaa wax ci moom da ngay dem ci ay waajuram parce que loolu am na solo fa abawaahu la la yonent bi wax mu ne kuy judd yaa ngi judd di d'une blancheur immaculée da ngay weex tur tàll ngay def mu ne say waajur nag ñoo lay def lii waa la ñu defal lee kon waajur am na détermination ci li doomam war a nekk ëllëg n'est-ce pas man ko alaj moodu kan mooy baayam alxaaji ahmadou baro kan mooy ndeyam soxna amin dafay mu baax ma Alaaji Ahmad Baro radiyallahu taala anhu kan mooy baayam maam Muhammadun Ndieguène Ndieguène koo xam ci maam Madun soo bëggee xam darajee Alaaji Maodo ci tariqa Tijaan da ngay dem dellu ginnaaw da ngay bàyyi maam Alaaji Ahmad Baro dem ca maam Madun bàyyi fa maam Madun dem ca maam Atta nga dellu si waat ñëwaat ci maam Madun ndax ci maam Madun ci la histoire bi doxaatee maam Madun Cheikh Sidil Hadji Omarul Fouti radiyallahu ta'ala anhu suñu jàmbaar jàngoot lii sax ay waay Cheikh Omar ñoo la bëgg Cheikh Omar ñoo la bëgg ñoo la bëgg taal lii sax ñoo la bëgg yàlla nañu bëgg taal lii sax wallaay taal lii sax hmm? taal lii <laughs> sax moo ngo Cheikh El Hadj Omar wallaay ndeysaan ay waay waay gaa yi gaa yi xam nañu xam nañu xam nañu xam na li tax ñuy bloqué bi Cheikh Omar ci kaw suuf xam nañ ko Cheikh Omar du feeñee kenn dootul am taalibe ci àdduna waaw suñ moo leen ko wax dañ koy enregistré ci micro laa yor Cheikh Omar du feeñee su ko nit ñi xamee kenn dootul topp kenn moom rek lañu topp a gaa yi ay wallaay mënuñ ko bloqué maa la ko wax ah non non day rek bloqué sax moom lu am ndax am na fulla am na fulla am na fulla comme gaa yaa fii di docteur ku ci nekk jël yëf yi di feeñal sa bopp bàyyi ko fee mais day jël am feneen fu mu ko dugal na mais sëñ bi dañoo sonn Cheikh Omar Fouti sëñ bi dafa jot gars yi xam ko dafa jot mais sëñ bi kooku fonkal mu toll ci l'islam ci tariqa tijaniya ci Afrique noire ci négritude mais mi sëñ bi ñu bëgg koo jël rek def ko comme naxatu xam ak nii nga xamante ni ñoom ci koo ci tudd Cheikh Omar mu crise ndax xam maqaamam ak wilaayam ak këram ci yàlla ah attention gëstu leen ko fépp leen ko jàng leen ko wër leen ko bëgg leen ko maa leen ko wax. dañ ko jox benn salaatu faat allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa jàng leen wax leen. والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ok moo ko moom daal. ndeysaan. Cheikh El Hadj Omar Fouti ñun dañoo yàgg ak moom. mu ne suul ker du ko see feeñ dëgg la jërëjëf waaw kenn mënu ko fay taal taal bi taal yëpp moom moo leen taal taal bi taal yëpp moo leen taal ñëpp taal yu góor yi yu jigéen yëpp yéen nangoo yi bañ yëpp moo doy yëpp wallaay naa xam ko xam nañ ko wallaay bi te leen ko wax ne baax na bi dëgg danañ ko wax avec des preuves à l'appui dañuy barkeelu nii rek waaye war a wax ci moom waxuñu ko wallaahi alazim nañ ko yàlla fayal yàlla fayal yàlla tëbbuñu ci leeram kooku wëli yu bokku toog yii ñuy wax nii kooku wëli yu am doole nga wax kooku dafa am doole doole xam nga doole parce <laughs> que dafa am doole de dafa am doole billaahi laa wax kooku puissance am kenn mënu ko natt gars yi dañ ko wër ba sonn xamuñu ko ñu mujj bàyyi ko ñu ne moom daal moo ko mooy Cheikh daal ma ko maam Cheikh Oumar Fouti radiyallahu ta'ala anhu moo dem jóge ka jóge Fuuta dem ba Kasaar may maam Muhammadul Ndieguène bi wérdu salaatul faatih waaw loolu rek doyoon na nit ñi di jóge réew ak réew di ko seeti pour mu may leen wér wala mu jàngal leen benn salaatul faatih bëgg leen ko ñaanal leen ko Cheikh Oumar jël tànkam Fuuta ba Kasaar Thiès ba Kasaas rek mat na 300 kilomètres nga boole ci Fuuta ba Kasaas Cheikh Omar dem ba Kasaas ñëw foofu may maam ma dum déglu wér bi kooku su amul cër tarix bi kan moo am cër tarix bi du ci amul su amul ko am ñëpp dem wuti bi Cheikh Omar dem fekki kooku may ne ko ngaa dem ci Cheikhu Tidiane Cheikhu Tidiane jël ay mbandi leeram tibbal ma jox ma ma toog fii seex ubbil ma ma gis kawnun bi yëpp ma gis seen leer yéen waa njëgi neen muy boy ba ma demee Fuuta ci samay mbokk ba noppi li ma njëkk a def mooy ñëw fii jël li ma jëlee ci Cheikh seen wàll ma jox leen ko ñu mu jëf leen teeg moom jox ko li mu ko war a jox yëpp teexat ci jaaniya ci benn bis bokk ak moom wasifa góor bi ñuy wax moo leen may soow man fa xewloo Muhammadun dellu ca bàyyam wax ak moom ndax Cheikh Omar ba mu ñëwee ca suba dafa yónnee ci Muhammadun moo ngi dëkkoon ca deere Muhammadun mag mam ata mag la woon mu yebal Muhammadun ba mu ñëwee mu ne ko gan ga kan la woon mu ne ko papa gan ga Cheikh Omar Fouti la woon mu ne ko def nga lu ëpp de mu ne ko waaye day madun ñi ci jóge woon ci suba ak madun mii ñëw ci ngoon bokkul leer yii ma gis ak garaat yi nga indaale yóbbaale woo ko woon mu ne ko bàyyi Cheikh Omar waxtaan naak man ci tariqa Tidiane sama xol tooy na may na ma biir de jël na ismulayi la asam jox na ma boole na ma ci xalifa Cheikh na Ahmad Tidiane mu ne ko li la Cheikh Omar jox jox ma ci loolu dayul sëkk loolu jërul guddal histoire bi doy na ni doy na loolu foofu baax na kabar baax na foofu loolu ci dara tijaan doy na même duñ nekk loolu tijaan doy na loolu doy na Cheikh Omar moo dem may université ba noppi jël bagage yëpp jox la daal dem sawar naa la indil li neexul te gars yi di dem ba Fass di wuti ji ñii di dem ba Nouvelle-Calédonie di wuti ji Cheikh Omar ñëw indil la yow gars yi dañoo noppi rek waaye am na lu ñu wax laaj wala boog am na lu ñu wax yu am na ñu wax yu bëri mais yaru rek mooy li ma leen waxoon ci modestie alaji Muhammad Ndieguène radiyallahu ta'ala anhu Cheikh Umar Ngor kon ak Mamadou nañ bàyyi foofu maam El Hadj Ahmad Boro di mu jur El Hadj Mamadou maam El Hadj Ahmad Boro ku ñuy wax Cheikh Birane Cissé moo ko may wirdu salaatul faatihi defal ko ijaaza Cheikh Birane Cissé ku ñuy wax Cheikh Abdoulahi Samb moo ko may wirdu Cheikh Abdoulahi Samb pour dëggal leen ne leen nit ñi dañ daan jóge réew ba réew di wuti Cheikh Umar pour mu may leen wirdu Cheikh Abdoulahi Samb. Cheikh Umar la doon fekk pour mu nekk wird waaye ba mu demee dafa fekk Cheikh Umar tukki Cheikh Umar wàccoon ca këram ca Fuuta benn mu muqaddamam bu ñëw wax Alioune Ndongo di jarbaatam bi mu demee dana ko Cheikh Umar dem na ca tukki ba man nga fi wàcc mu ne ko wird salaatu faatiha xanaa lu mu jël si mu ne ko may ma wird kon Cheikh Birane Cissé Cheikh Abdoulaye Samb Abdoulaye Samb moo demoon ba Fuuta di jël wérdu ci Cheikh Omar fekk ko fa Aliou Ndongo may ko ko may wérdu Cheikh Omar Fouti Cheikh ko may wérdu Cheikh Mouhamadul Ghali ko may wérdu Seydi Ahmed Tijani Seydi ko jox wérdu wi Seydina Mouhamadin Seydina Mouhamad ko jox wérdu wi Seydina Jibril Jibril ku ko jox wérdu wi Allahu jalla wa ala ñun càllale gi lañ jëlee wérdu ci lañ bokk moo tax ba ba ñuy dee tijaan la ñuy doon maa la ko wax assurance loolu assurance la ba ba ñuy dee tijaan la ñuy doon maa la ko wax ëllëg yow ma xam kenn lu ñu gën a jege Cheikh Tidiane maa la ko wax maa la ñun bor daf ko ñaan maa la doon day màkk daf ko ñaan samay njaboot bu leen kenn gën a bëgg yeneen bi samay njaboot bu leen kenn gën a bëgg Cheikh Tidiane moo ko ñaan ca Makka ak Muzdalifa Muna ñu ñaan ko ca ibrahim Ibrahima ñan ko Arafa ñaan ko ci xabru Yunus bi dem ba ci dënnu Cheikh Ahmad Tijani maye ko ñaan ko fa yàlla nangul ko ca dënnam naa wax waaw maama la ñu bor suñu neexee kon ñu bàyyi ko ko hmm? ñetta ngoog maam ma maam Madoune maam Ara Ahmad Baro ñii ñëpp ci jaan lañ réew mi demal nga seet ci muqaddam yu mag yi ngeen di dégg yëpp yëpp kan moo ci am ñetti maam yi ci jàpp dem leen def leen dem leen gëstu leen ko dem leen laaj gaa yi sëñ Muniru Tijaan la bàyyam Alaaji Moodu Tijaan la bàyyam Alaaji Ahmad Ba Tijaan la bàyyam Maam Moodu Tijaan la maama la dem leen seet ci réew mi ko am loolu dem leen yéen a ngi nii jël leen seen tànk ngeen laaj gaa yi dem leen dem leen ci dimti lépp ngeen wër ko ñeenti maam yi Tijaan dem leen wër ko ku ci nekk dund lu ëpp téeméer ah modeste ak yaru waaye am na lu ma wax de man nga kon nañ bàyyi maam El Hadj Ahmad Baro ñu dem ci El Hadj Mouhamad Ndieguène radiyallahu ta'ala anhu ndeysaan gis nga moom way way waay ndeysaan xola saan wa demoon moo dellu si saan wa ma moo dellu si mam mam mam mam mudul moo toog ci kasa Cheikh Omar jóge Fuuta ñëw may di noonu maam alaaji Moodu moo doon maam alaaji Ahmad Baro doon maam Moodu doon maam Atta kon kañ la Cheikh Omar defaloon maam Moodu war nañ ko koo defal caatu Cheikh Omar caatu Cheikh Omar di ñidd wilaya Cheikh Omar dajale léppam caatam caatu moo jóge Fuuta ñëw ba kër maam alaaji ji ñëw may wérdu alaaji Moodu jóge waaw ku am leneen jëlal caatu maam Cheikh Omar Fuuti Murtaba Murtada ah Murtada Cheikh Omar mooy caatu Cheikh Omar Murtada moo ñëw wala ne day dem Makka dégg nga Murtada mooy caatu Cheikh Omar Cheikh Omar taaw mooy Ahmadou Cheikhou caatam mooy Murtada dafa ñëw fii di dem Makkatul Mukarrama jaar fii ci kër gi ndax fii waa kër Cheikh Omar dañ koy yàgg a wàcc ndax leer gi fi nekk ci Mamadou Adjou leer gi moo tax dañ fiy wàcc léeg-léeg ñu def ñetti weer suñ demee bay incha allah ci tournée bi dinañ waxtaanee faatu Alaaji Mouhamed Ndieguène su boobaa di ngeen xamaat ne kër gii mooy këru Cheikh Omar Fouti maa la ko fii mooy këram Alaaji Mouhamed ku ko jullee. ku julli alaaj Moodu Cerno Haadi Muntaqa Taaha Taaha Cheikh Umarul Fuuti kenn jullee ko ni ñuy wax ñu jullee ñu ko Cerno Haadi Haadi Muntaqa Muntaqa Taaha Taaha Cheikh Umar moo ko jullee alaaj Moodu Cheikh Umar moo ko teeru Cheikh Umar moo ko jullee Cheikh Umar moo ko dugal ci biir bàmmeel te duñ demee ci waxtaanu faatoom dinaa leen wax lan moo tax sëriñ nekk fii xalifa généraux a ponkal yi wëli yi xutb yi ci dëjëm ko maa maa leen koy wax man maa leen koy wax wallahi na ati am na fukki at juróom ñi ma ko wax maa leen koy wax danaa leen ko ba mu leer naa ñu benn benn leen ko lan moo tax lan moo ñoom ñi amoon kës fu am yàlla ubbil leen bañ tourné li ñu gis ci ay nit yàlla ki yonente ki malaayika ki borom yi ruhaniyaat ni ñu bëree ñoom aja jullee leen ko jox leen jullee ko jullee leen ko aja ñen ñen ngeen Cheikh Omar rek kii tiim alaaj Muhammad digal taxit moo tax mu ne carax ci sëtam boobu di haadi Muntaxa mu daal di ñëw tiim alaaj Muhammad digal jullee ko te gis nga pour wan leen doole alaaj moom digal ak wilaayam ak cëram moo tax ñaari doomu Cheikh Omar ñoo ko ñu ñoo ñoo encadré ruuxam ba mu dem ci yàlla kii nekk kër Mame Ousmane mooy Cerno Makki kii nekk kër Pape Ousseynou mooy Cerno yi gis ngeen niñ ko séqee gis ngeen niñ ko séqee xam foofu la Pape Matou nekkoon xam ngeen que Pape Ousseynou Ndieguène ci étage foofu la Thierno Hadji nekkoon ñoom ñoo séq El Hadj Mouhamed Ndieguène lan ruugi doole ji moo ngand ruugee diis ruugee fort waa kër Cheikh Oumar ñoo ko antam mm. sinon El Hadj Modou fii lay toog am deux cent ans du dem benn atoxoonixom bi ma si Cheikh Mamadou Ndieguène ngir moo ma maye li tax saa xol bi dëkkee xëlam لما كنت ما دار من بدنا يا ماما ما يدعى خلقك خلق بقدرة الله سبحان الله وما هو أبوك imam mamour bu bonjugo hamdi farba xamikon bi xudratulahi inshaa allah وموهبته ممدودا إليك مدكون أبي غربا خمكم شرع بالنور يحسن لي توتك جزاء ربك حق لا ترى ورب العرش بلا يوسف النحب بحر شريعة ولحرفان من تحمام بالحاج هي يعرفوك بغماهم صلوا أحمد الشر بريد في تجرى يا حبيب وأنت محروم jërëjëf sëñ Ba incha ko firi beneen yoon. donc kon maam Cheikh Omar Fouti caatam moo ñëw fekk El Hadj Mouhamad Ndieguène fii mu may ko wér maam El Hadj Ahmad Borom boole koog moom mu may ko wér El Hadj Maodo nee na daf koo may wér ci saati mu defal ko ijaaza ci saati def ko xalifa Cheikh Ahmed Tijani ci saati jël ismu laay la bi góor yàlla yëpp di wër jox ko ci saata daal di dem Makka ba mu Makka fa la def maa ko wax Maman bi mu bi ko Murtada mayee wér bi hmm? nee na ba mu tëddee guddi nee na nit yàlla yi ko am ci kaw suuf yëpp ñëw nañ ko ne ko. Alaaji Moodu Njëgën ñoo ngi lay dalal ci keppaaru góor yàlla yu mag yi sa boobu amul ñàkk kenn la valeur n'attend point le nombre d'années le nombre des années hmm? xamul at wilaaya xamul at ma ngox mu commencé jaam yaa ngay daw jël wir bi fu nekk ijaazaat dem muy joxe di defare di maye di tëbbe te du ci boole wax wallahi alazim ndeysaan ndeysaan dem na ba ci dënnu Cheikh Tidiane maye ko wér ñi ñuy yi fi ñemewuñu lool alaaji daa dem ka Fass may wér Cheikh Fall ca Fass jox ko ndigal yi ca Fass Cheikh toog di leen seede ndo ba ba mu demee ca ndokk ba mu demee ca faas indaalewul lu dul jeex limaan gu wóoru sëriñ si ñooy suñu loor am na wurus dafa neex alxaaj ahmad borom moo seen li bi door wayu wayu yàgg la alxaaj Cheikh Fall mu ngi dëkk fii jaxaaw baa ci xam na askan woowu seen maam moo ñëw Cheikh Fall moo ñëw ba ci ba ci dënnu Cheikh Ahmad Tijaani ca faar sukk ci kanamu El Hadj Mouhamed Ndieguene ñu bokk ziyaara boobu ponkal yi ngay dégg ñoo àndoon kenn rek laay tudd mooy El Hadj El ñoo àndoon ci kanamu Cheikh Ahmed Tidiane El Hadj Cheikh Fall ñëw ba ci kanamu El Hadj Mouhamed Ndieguene ne ko may ma wirdu salaatul faatihi ci maam El ne ko waaw xanaa waaw incha allah ñu seet ni ñuy def mu ne ko déedéet damaa bëgg nga mayee ma ko ci kanamu Cheikh Ahmed Tidiane. jëlu ko nekk ci islam góor gi bañ na jañ ko ko ndax xam na kii mu jàkkaarloo kan la mooy Seydi Ahmed Tidiane xam na man maqaamam ak martabaam nee na man ñëpp ne ko kii yaakaar bi am ci yow bu ko tas gis nga ba mu ko mayee wér soxna am nee na biñ duggaatee ci bato bi nee na góor gi Cheikh na ko feebar boo xamante ne mu ne am na sax ñu mu dégg ci biir ñuy wax ah, dem ba ci benn Cheikh Tidiane di ko may wér ah Cheikh Fall day dee day wut maqaama wilaaya rek xam nga dinga kat fépp la nekk yal nañu ci Yàlla musal moo tax imaamu Shafi'i nee na nee na bonk la ci kéefër ruknu min al kufri dinga kat boo gis moo ngi samp benn point wu ci ci su waxtuwul loolu moo ko yóbbu sawar lu mu baax baax yal nañu ci musal maam dafa am solo am na ñoo xamante ne xanaa seen wér dëgg seen jaamu yàlla seen i dogam seen lépp ñoo ngi koy defal nit ñi. loo def baax loo sikkar loo wasifa loo laasim yàlla jël ko jox ko ñu ngay jëw ña ngay wax lu baax. musiba am si àll musiba ala na keroog bi yëg yëg tàngee ma xam ni li mu nar mooy faatu ndax leer yàlla place bala nee na dama dem ci guddi bato ba rek ma toog julli sama ñaari rakka. waxoon naa leen ne leen am na lu ko Murtada ah. Hmm. kooku kenn du ko fëgg yàlla yàlla di la ñàkk wuñu déedéet ci la wooy yàlla wax ak moom. ne ba ah, waa ji de gars yi nee nañ dina ñoom xam ñoom weer dinañ la xam ñu ne yow yaay rey man ma rey kenn du rey ah, ma ci ñoom dëggalal yow sa nguur te nga fen loo leen waaw. waaw dafa jub rek guddi gi xaaj ñu xël fajar teel Cheikh moo woote keroog pour julli nee na mujj gi ah daal béy yëpp daal ne kenn dootul jiite ku dul El Hadj Mouhamed Ndieguène kenn dootu fi ñaan ku dul El Hadj Mouhamed Ndieguène kenn dootu fi mocc kenn dootu fi wax kenn dootu fi def kenn dootu fi jindi ku dul El Hadj Mouhamed Ndieguène ndax xam nañ ni tabarakallah am na ku mu jaar te foofu ku jubawul ak yàlla doo fa doo fa jaaree sa mbir bu baax loolu la dundee bëgg Cheikh ci yàlla ba jeex ci moom kat. lum lum tuddal ci Cheikh Tidiane yàlla def na ko bis fii fii la toog ci salle bi daal bépp ñu toog mbokk yëpp ñu toog mu ne billahi wallahi tallahi Cheikh ma Tidiane nandal na ma mu ne Cheikh ma Tidiane nandal na ma Cheikh ma Tidiane nandal na ma isa daf ko wax rek ngir sante ko yàlla ngir njaboot gi xam ni tabarakallahu li mu waxoon keroog bi mu jugee te jàkka ja ñëw ba ci buntu bëtoo bi jël yatam bu tedd woo fëgg ko daan leen leen sax ci li ñu nekk ba yawmal qiyaama ku am ñu am ku amul ñu am ku gis yonent bi ñu gis ko ku gisul yonent bi ñu gis ko ku gis Cheikh Diagne ñu gis ko ku gisul Cheikh Diagne ñu gis ko ndax sama baay Alaaji Ahmad Borom ba ma woowee keroog di waxtaan ak man daf maa wax ne ma muut ne ko labbayka mu ne ma santal yàlla ma ne ko lu may sant yàlla bàyyi mu ne ko l'islam ba yonent bi yoroon moom ngeen yor mu ne ko sant yàlla mut saxiir mu ko lu sant yàlla mu ne ko tariqa ba Cheikh Diagne doon joxe ci loxoom moom laa la jox moom ngay joxe te loolu du ba yawmal su ne assurance boobu kuñ ko jox looy taxawaaloo ci a demati fuy jëm moo tax alaj moom dem na ba mu tuddee ko borom borom borom piliane bi fu jëm lu muy dem yàlla jox na ko lépp moom am na ñaan gu muy ñaan loolu junj la lu muy wax lu ñu am yàlla nañu am yàlla lu ñu ñàkk yàlla nañu am yàlla amul dara waaye am na yàlla boo am yàlla na ñàkkoo dara yàlla nañu ko yàlla na yàlla yokk ay leeram yàlla na yàlla taas yi ci barkeem yàlla na yàlla yàlla euh, euh, euh, gërëm lépp sax ci moom tabarakallahu sant nañu yàlla baax soo leen gisee ma wax leen lii waxuñu ko pour puukare wala pour xuloo wala pour jokkalante déedéet dama leen koy wax pour ngeen xam li leen yàlla defal parce que am ko to xamoo ko ñàkk to xam koo ko gën yow man xëy am na ñu bëri gën a ñu am kersa wallahi alazim man maa leen ko wax. di rus ci kanamu yàlla di leen rus seen i kanam way jur billahi alazim di leen rus billahi di leen rus man maa la ko wax man. parce que lu ñu dëddoo fii dem wuti ko feneen bi nga ma xamee dinañ gis yàlla jël loolu yëpp ñu doon wuri jox alaaj ma xam ne dëgg mu taxaw seen kanam te ci yërmande ñoom ñëpp da leen di ramm xanaa ko gis ngeen gis nga gars yi di dem nii di def dof la ni di indi seen i problème di reewantoo ko kii ñoom ñëpp ñooñu du tee yomal xiyam maalaaj moo di ramm maa la ko wax di ramm ñoom ñëpp parce que ñoom ñuy wax di leen jéem a topp ñoom di leen gis yomal xiyam xanaa ko loolu du leen gis du leen gis xam naa li ma la xam non xam naa li ma la du leen gis xam nga ñoom fi mu ne nii wëlu yi kuñ ci yëg ni yaa ngi ci lu mat 100 kilomètres ak alaaji Mourou Ndieguène dootuñu la boole seen liste programme fi ne nii ñi ko jege ñëpp soo demee ci seen sëriñ soo demee seen liste baatin doo leen ko fekk. dana la yenn kii ramu jaam yi ëllëg yow na xëy na moo ngi fii comme moo nga fa ñun kay dañuy lijjanti yeneen taalibe yi waaye yeneen taalibe yi jege alaaj moom jege duñ leen lijjanti moo tax ku ci yàlla dimbali ba mu jublu ko bëgg ko sopp ko même bu dee jokkoo ci moom bi yomal xaar da ngay ànd ak moom dugg àjjana yàlla ko defal loolu moo ko ñaan yàlla yàlla may ko bi nit ñi di xëccoo adduna bi di wootee wilaaya ka mbooloo bu riir bu bari ne kii dana yee man lépp lu man nar a na ma ko yàlla dénkal ba wax yàlla safaraa ngi nii aljanaa ngi nii ci la ñuy xamee góor yàlla yi ñi gën a weddi yàlla ñoo ëpp mbooloo ñi gën a weddi yàlla ñoo ëpp xam-xam ñi gën a weddi yàlla ñoo ëpp alal ñi gën a weddi yàlla ñoo ëpp riir ñi gën a weddi yàlla ñoo dàqi oto ñi gën a weddi yàlla ñoo dàqi jabar bu dee loolu ngay xoolee sëriñ wadd nga niir nga xamoo dara sëriñ ragal yàlla c'est dans le cœur ici taqwa la fii la ragal yàlla la ragal yàlla la lu nit mu sa jàpp ci àdduna day jeex ba mu def ragal yàlla te ragal yàlla nag suñu la waxee buur bi kii yor toog ci nguuru ragal yàlla mooy maa leen ko wax. wajaadiyan qaidana muhammadan bidiri la ilaha illa allah wajaadiyan qaidana muhammadan bidiri la ilaha illa allah وسلم على النبي يا المولى المولى alal muhammadiyeen ci tariqa tijaan loolu mënuñ ko waxtaane ci tournée yi wala yooyu kooku ça prend des des mois waaw waaw moom waaw waaw waaw

biñ ci mujjee incha allah pour joxe micro yi ñu mën a def intervention ak question yi incha allah bi ñuy mujjee mooy gaa yaa ngi coow tarixa bi nangam tarixa bi nangam tarixa bi bi fii ponkal mu mag mi mooy Cheikh Oumar Fouti. maa la mooy pôle bi ñëpp moo leen di alimenté maa la ko wax ay compteur lañu. cent trente dinaar moom da nga xamante ni fa la courant bi juri mooy chambre lan moo tax kuy tiijaan war a pomp waa lan moo tax Cheikh Omar mi ñëpp di ndamal tariqa tiijaan déglul bu baax li ma lay wax Cheikh Omar ñu jox wér dëkk Cheikh Omar ñu may nangam wax Cheikh Omar ñu jox tur yàlla yooyu yëpp dégg ngeen ko waaye lii mu wax ci alaaji Mouhamed Ndieguène mosoo leen ko dégg ci kenn te doo moo tax may sëñ bi kuy tijaan war nañoo fonk ñun laa wax tos xool leen njabootu Cheikh Omar ni ñu fonke xool leen ni ñu fonke ñoom xool leen ni ñu fonke xool leen ñoom ni ñu fonke dafa am lu tax fonkuñ ñu pour fonkuñ rek ñoom dañuy jël ci ñun soxna ñun nag ñenn ñoo jël ci ñoom waaye dañuy jël ci ñun déglu lu baax li ma wax Thierno Seydou Nourou Saïd Nourou Nourou Cheikh Oumar Fouti la c'est direct la Thierno Seydou Nourou ñëpp xam nañ maqaamam ak wilaayam ak xam-xamam ak ni ko yàlla jubalee woon ak jinne yi yàlla ijaaba bi ko mayoon jaraal bi nekkoon ci moom ak tàngoor ba ak martaba ba loolu kenn du ko wedd ci kaw ci Sénégal ñëpp xam nañ kuy Thierno Seydou Nourou daal Thierno Seydou Nourou moo dund ba 1980. mille neuf cent quatre-vingt la gaañ Thierno Seydou Nourou moo jógee Dakar ba Thiès waxul benn kàddu dafa yéeg ci oto bi ànd ak Thierno Habib daal na bi daal di yéeg na bi ñii mu génn Dakar mu koy joxoon ba mu ñëw Pout mu ñëw bëgg a jéggi yaakaar ne day dem boori Ndar mu ne ko jàddal fii mu joxañ ko mu jàdd ci Mawla ñëw ba ci penc bi mu jàng na ko jàngal mu jàng dugg ci biir kër gi ñëw ba ci bunt bi mu taxaw daan ne dem leen woor ma alaaj Muhammad Ndieguène ñu daw woo alaaj Muhammad gis ngeen alaaj Muhammad ni mu fonk woon Cheikh Oumar Foutiyou njabootam. borom yàlla fayee ko wala. Isa gis ngeen keroog bi ñu ñëwee ne ko Thierno Seydou Nourou moo lay teel alaaj Muhammad bi ñuy génn yóbbaalewul mbax daal. moo tax suñ bi ku diis du am sëb du di dox dox ko kii ngand ngand loo ko. di kii lu nit ñi def nga yaakaar ne dañoo soof ak dañoo réew dañoo dañuy lu bi ku wàccul doo am dara mbir yi ñëpp yàlla yi kenn mayoo ko de dañ koy jaay dañ koy jaay inna allaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna da ngay mokk so gis nga taalib bi da ngay joxe addiya soo amee soo amul addiya nag nga yàlla mais taalib bu amul dara ba fi réew soo dañuy firnde am fula da lay dàq parce que doo jëriñu xam ne am na taalibe yoo xamante ne xoolal yaru ñu amuñu xaalis doo ci boole nag waaw amoo doole na fu ñu jëm nga xam ne yow liggéey mënoo bale bale bale nekk sax doo ko defee ba noppi feebar am asma am 15 feebar yoo xamante ni foo jëm. alal ñu keroog bi ñu nekkoon ferme seen nuur la bi muy génn dama ne la jukkib ko ba mu yoroon daf koo teg def tànku ne baaxu tànku yu dëgër dem. ñu fekk ko ci biir oto mu nuyu ko ziar waxanteeg moom Thierno Seydou Nour ne ko sama wax du bari tey mu ne ko sama maam Cheikh Oumar Fouti ay ne ko daal radiyallahu ta'ala anhu mu ne ko moo wax ne ma yóbbanteewu ma la dama laa yónni mu ne ko ci kaw mu mu ne ko benn waay bi wax alaaji Mouhamad mu bañ a jaawat yi yónnante bi mu ne ko moo nga ca Thiès ci kër Mawalaay. Cheikh Omar te ñi xam Cheikh Omar dama leen wax ne Cheikh Omar moo yónnee xam na ni Cheikh Omar mën naa yónnee mën naa yónnee day yónnee ba tey moo ngi joxe soxlaa ci noor di fajar yëpp daa leen ko wax dégg nga noor di fajar moo ma yónni mu ne ko lu mu la yónni mu ne ko ñaari mbir ñaari mbir benn bi wax la benn bi la yóbbanti la mu ne ko benn bi lan la mu ne ko Cheikh Omar nee na bis ni ci tey deretam mooy daw sa yaram loolu mos ngeen ko dégg fii ci réew wax leen rek yéen déglukat yéen déglukatu rajo yi déglukatu firi yi déglukatu waxtaan yi déglukatu firi yi mos ngeen a dégg nit Cheikh Omar daal di wax ne diw nii sama deret mooy daw sa yaram mos ngeen ko dégg mos nga am xam nga loolu la ko waral ànd baa yàgg voilà voilà Seydi Ali Tanasini bi Seydi Ahmed Tidiane waxoon ne dara du yëpp ci man ci lu dul Seydi Ali Tanasini la jaar Seydi Ahmed dafa xëy bi dindi deretam def ko ci kaas ne ko fi nga Ali mu ne ko naam mu ne ko deret ji bu ko dara tiim bu ko bu ko jant tiim bu ko dara tiim te daal xool xamul lu dara mënut a tiim ci kaw suuf mu xool penku xool soowu xool ci kaw xool ci suuf xamul fu mu jëm mu ne fekk deret gannaaw. Cheikh Yan woo ne ko kaay mu ne ko waaw ana la ma la diw ko mu ne ko sang bi nee naa ko fuuf naan naa ko bu mu ne ko jeex. moom donc la Cheikh Ahmed Tidiane ma ci jamono parce que fii daal semence yi deretu Cheikh la mu ne ko tamit sama sirru bi yow da ngaa ko mën a doon ci nit ñi comme deret dugg la ci yow mën ngaa antan sama sirru bi moo tax mu nekk nekk xalifa Cheikh Ahmed Tidiane pour wax leen ne leen jël deretu wali yu lu mën a nekk la pour loolu rek. mu ne ko Cheikh Umar Fouti nee na bis ni ci tey deretam sa deret yow alaaj Muhammad yi moo tax ma walaaj yi léeg-léeg nga ko mu toog da nga naan kii ab tukulóor la yenn photo bi da nga naan tukulóor la su kaala woo nga ne tukulóor la deret Cheikh Umar gàtt gisoon seen bi sa alxuraan bi dañu ñuul gisoon ma walaaj ni mu xeesee ni mu leere mais loolu deret Cheikh Umar la bokk na bu njëkk xam nga léegi mënoon nañu ko wax ci rajo yi ci kene mosoo leen dégg ñu wax ñoo ngi yaru rek toog rek noppi waaye léeg-léeg il faut ñu mosal leen ba ngeen am ni gars yi dañuy toog rek dañuy yëpp ay sox yu weerante rek ak wàllu gulóob ay xusumaat rek la du dara ñun ñoo ngi ci li nag rek toog noppi xamalaa dana moom du ñu ko toog suuf doog a toog ko jóge ñun ñoo nga toog ci lan toogoon rek bàyyi leen ñoom ñuy werante ko xuloo ak di wër dëgg taw feeñ na bu yàgg dëgg xul jaa al xaq ba ko yàlla waxee kenn dëgg feeñ du wër dëgg gëm dëgg nangu dëgg yow mais war dëgg amatul qul jaa al haqqu wa zahaqa al baatilu inna al baatila kaana zahuuqa yàlla nee na moo ko nee naa neen neen amatul ñu ne ko la moom mu ne al haqqu al haqqu way duñ ci dugg sax duñ ci duggee mu gën a métti waaw déedéet mooy mooy lépp daal seetlu na lool xaq boobu mooy tariqa bi sax nasiril haqqi bil haqqi wa ala alihi haqqa yow tamit ay xaq rek a ci nekk saraatul xaqi aynul yëpp xaq la déjà ma ngoog ñaareel bi xamante ni wali yi dañ ko daan déyanti seen biir wala at mu gërëm la xamal la ko wala mu gërëm la woo la ñaanal la ca mu ne ko loolu tur yàlla boobu secret boobu ñaan googu day ab liir la woon waaye tey nekk na mukallaf waaye mukallaf moom ba mu màggee ba ñu laajee yàlla dana benn jàmm bu ñuy wax alaaj Muhammad Ndieguene moo ko moom. moom alaaj daal di koy gën a jege ne ko loolu lu mu mu ne ko Fatiha ñetti salaatal Fatihi juróom-ñeenti yaa Rabbi mu ne ko loo ci dogu yàlla def. maanaam laaj jublu ci yërmandeem wax naa leen toujours ne wallahi bala muy seet boppam wala njaam yàlla lay fexe ñu dem aljanna mu ne ko cerno mu ne ko naam mu ne ko ndax ndax mën naa koo jox jaam yi ñu jariñoo ko mu ne ko soo maam Cheikh Omar de waxoon na ma ne ma xala mu mel ni Cheikh xala mu mel ni Cheikh Omar waxoon na ko ne ko mu ne ko soo maam Cheikh Omar de waxoon na ma ne soo maam Cheikh Omar waxoon na ma ne ma lu ko ci neex mu jëfe su ko neexee mu denc ko téye ko su ko neexee mu mayee ko joxe ko li mu mel ni Cheikh Umar xamoon na ni alaaji mu ndigal dina ko laaj ndax ma maye ci ndigal ndax ma joxe ko radiyallahu ta'ala anhu nee na maam alaaji ne ko jar na ku toll ni Cheikh Umar Fouti du ñëw ba sama buntu kër gi te du yegg ci biir maa ngi lay ñaan yàlla maa ngi lay ñaan ci jëm yàlla maa ngi lay ñaan ci barke leen ci barke Cheikh Umar Fouti nga ci biir nag bi Thierno Seydou Ndour daal di yegg si ba mu yegg see El Hadj Mamadou juróom-ñaari mbubb la ko jox jël ponkalum xaru tura biir jox ko benn lim bu takku ci alal xaalis jox ko ko ni ko kii addi Cheikh Oumar Foutiyou la moo tax mbir tamit su la ko joxee soo bëggee mu bàkkaar da ngay def dara waaye woo ko dox rek jaajëf sëñ bi ah baax na baax na demal rek dina baax waaye du barkeel dina baax waaye du barkeel joa bi dina fekk ne bi mu ko jox moo ko moom waaye daf ko daf am lu mu ca dugal hmm. waaye gis nga mamalaa ji nee na keroog weer woowu ak moomu lim ci am ci xar am ko ci ay mbubb am ko ci weccit dor ji doon nee na xamul lu mu fu nekk la am alal doon jóge parce que daf koo jox ku ku mat a joxe mooy Cheikh Oumar Fouti ma nga kon gis nga yow mi may déglu yow mbokk mi yow mbokk mi taalibe gis nga alaaj Mouhamed Ndieguene ak tariqa tijaan gis nga alaaj Mouhamed Ndieguene ak ponkal mu mag nii ñuy wax Seydi ak Cheikh Alhaji Omar Fouti al-Mujaahid al-Akbar te wallaahi al-aziim su nekkuloon xat la defal di di relation maam alaaj Mouhamed Ndieguene ak Seydi Ahmed Tidiane nii lañ ma maa la ah, maa la ko wax kooku laa gën a aay sax ko moom su. sëriñ bi doguma la yàlla mu la yàlla def. amiin. loolu ndox sax moom daal bi wax kula la joxu yëpp du ñenn de parce que way li la ca maam soo ta koy jël bi maam Matar ñu na wallaahi xaar bi man ñii xamuñu xam naa sëriñ bi mooy kan ku jege maa la daan toog dinaa daaw ma bëgg ci bari tànk laa bëggoon ba may ndaw moom mii may wax nii moom xam na lu may wax wallaahi xaar sëriñ bi xam na loo xam te ñun sëriñ Maalaaj yi rek rek xamuñu ko loolu yëpp ñu xam na lu ma la wallaahi du ma taal ma namaa seet billaahi ñoo ànd wallaahi. wallaahi laa mën a na dëkk bi wallaahi ndeysaan wallaahi ndeysaan mu ngoog mu ngoog mu ngoog mu ngoog relation ak Cheikh Tidiane ak muqaddam même muqaddam Cheikh yi ñu ngeen di dégg ah. ñoom Seydi Ali Seydi Ali Tamasiri ñoom Seydi Ali ñoom Seydi Mouhamadul Ghali ñoom Cheikh Mouhamadul Arabi Damrawi Seydi Mouhamadul Hafiz kenn ku ci nekk ci waa kër Cheikh Tidiane yooyu ñu waroon Cheikh am na relation ak ñoom. maa la ko wax wallaahi alhamdulilah xataa bee tax noonu la mel ni yeneen wëli yi. yéen yeneen wëli tey am na lu yu yéeme yu mu seqoon ak ñoom am na loo xamante ni Cheikh Tidiane bi muy dund ci kaw suuf moom rek ko mënoon. ma wala dara loo mu ñëw. yaa Cheikh Mati Diagne lay maa la ko wax maa la ko wax yaa Cheikh Mati Diagne jeex na soo toogee tuuti rek mën na jubal benn yàlla na yàlla na aajo jarul saafara jarul tiiri jarul ñaan jubal bis wax na ko fii daal di jooy daal ah man daal Cheikh Mati Diagne xaw ma lu ma ko defal mu wuyu ma. c'est ça keroog loolu wax di jooy. xam ne Cheikh man xaw ma lu ma ko defal kon su ma ko woowee rek mu wuyu ma waaw. ba tax su su waaw léppam nag léppam su kontaanee Cheikh Ahmed Tidiane lay woo su leneen amee tamit Cheikh Ahmed Tidiane lay woo de parce que xam na ni mu gaawee ci mbirum waaw kon yàlla nañu yàlla dimbali. waaw loolu surtout yaakaar naa jàpp ngeen point yi ñu développé. incha allah ku ci waay bëgg a leerlu ñu laaj ko. déedéet moom moom loolu du ma ko doon. waaw d'accord bismillah kon léegi kon tey ñaari question la ñuy jël incha allah. waaw waxal waxal li nga wax. waaw. waaw. du ñoom ci lu wér. dëgg. maa ngi